axusubillahi min alsheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imaami almuttaqina seyidina wa nabiyina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ñu ngi woon ci <coughs> jotaayu siira yi gisoon nañ ci jotaay bi weesu àgg eh, gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge ci waa banu Saalim ibn Awf foofu mu julli woon àjjuma ci waxu imaam ibn Isxaaq naka noonu imaam Muusa ibn Uqba ak ñeneen daldi nañ koy solo comme imaam ibn Saad imaam ibn isxaaq raximahullah moom lañ gisoon li nga xam ne moom la wax mu ne bam fa kiiwee foofu ci waa banu saalim ibn awfin mu ne continuer di dem ginnaaw mu ndax mu ngi jógoon ci jour boobu ci àjjuma bi Quba ñëw ba waadi Ranuuna ci waa bani saalim ibn awfin mu daldi fay julli Eh, li nga xamante ni fa la ko àjjuma dabe mu daldi ko fay julli ba mu jullee ba pare ku ñuy wax seydina itbaan ibn malikin radiyallahu taala anhu wa ardaah wa kadhalika al abbaas ibn ubaadat ibn nadla ibni ubaad ibni nadla ànd ak ay góor ci waa bani saalim ibn awf ñëw proposé ko ne aleyhi salaatu wassalaam aqim indana ne ko desal ci ñu biir fil adadi wal uddati wal manaa ay desal suñu biir mbooloo mi am nañu ko waajal waajal nañu am nañu preparation ci wàllu xeex te am nañ mbooloo gi am nañ mën nañ la défendre mu ne leen bàyyi leen géléem gi fa innaha ma'muura fa xallu sabilaha mu ne leen bàyyi leen géléem gi ndax moom dañ koy digal ñu daldi puus bàyyi géléem gi jàll di gisoon nañu tarjumaa yi seydina Itbaan ibn Malik radiyallahu taala anhu wa ardaa bu seydina Ubaadat ibn Abbaas ibn moom it gisoon nañ ko bu yàgg ca jamonoy aqaba ya walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi imaam ibn Isxaaq mu nañu mu daldi continuer gëléem gi continuer eh, ba ni nga xamante ni ci lay àgg ci waa banu bayaada <coughs> bi mu eh, àggee ci waa banu bayaada ci la ko Ziyaad ibn Labid ak Farwat ibn Amrin ci parmi tant d'autres waa Banu Bayaada daldi koy dajeek moom alayhi salaatu wassalaam ci bii nag bi muy dem nii ci riwaaye imaam am na riwaaye imaamul Buxaari raximahullah boo xam ne ci Seydina Anas mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa supporté woon Seyna Abu Bakrin bi ñuy dugg biir Madinatul Munawwara bi ñu jógee Quba di ñëw kon waa Banu Bayaada Ziyaad ibn ak Farwat ibn Amr daldi koy dogale wax ko li ko ñuy jiitu waxoon ñoom it gisoon nañ seen tarjuma ci jataay bi génn walillahi alhamdu wal naka noonu foofu lañu yemoon ci tarjumaay Farwat ibn Amrin radiyallahu bi kon imaam ibn mu fi nga xam ne moom lañu yemoon euh, mu <coughs> ginnaaw bi ko kon bim àggee ci waa banu bayaada ziyaad ibn labiid ak farwat amrin ci mbooloom waa clan boobu di waa banu bayaadata bokkoon ci lamsaar yi radiyallahu anhum ko mu yem ci ñoom ndax am nañ doole ji am nañ waajtaay gi te mën nañ ko protéger mu ne leen xallu sabilaha puus leen bàyyi leen yoonam mu jàll ndax fa innaha ma'muura ndax géléem gi kat ci ndigal la ne foofu la ñemoon imaam ibn Isxaaq ndi continuer mu ne fantalaqat xatta ida marrat bi defoon nañ taxriij bi ci jotaay bii ñu weesu fantalaqat xatta ida marrat bi daari bani saaida i'taradahu sa'd ibn ubaada wal munzir ibn amrin fi rijaalin min bani min bani saaida mu ne kon gi daldi continuer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a ngi ci kaw gëléem gi wàccul ne leen bàyyi leen ko mu dem bi mu àggee ci waa bani Saa'ida bi mu leen rombee ci la ko dogaale daldi dox agsi dajeek moom Sa'd ibn Ubaada di Seydina Sa'd ibn Ubaada ak al-Mundhir ibn Amr ñoom ñaar ñi ñépp gis nañu seen tarjuma ci ay jataay yu weesu walillaahi alhamdu wal minna ba ñuy gis ci Aqaba ya gisoon nañ leen ñoom Seydina Sa'd ibn Ubaada ak almundir ibn amrin radiyallahu taala an saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne fii rijaalin ci ay góor min bani saaida ci waa bani saaida bokkoon ci waa xasraj fa qaalu ñu ne ko yaa rasuulallah ñu ko ee yow ndaw yàlla mi yàlla li halumma ilayna ila al adadi wal uddati wal manaa ñu ne ko ah yow ndaw yàlla li ñu ngi lay woo ñu taxaw ci yoon bi ne ko ñu ngi lay woo halumma lay naa ñëwal ci ñun desal ci ñun na fii nekk sa dalwaay ci dëkk bi ilal adadi ci mbooloo wal udda ak waacaayu lépp loo xam ne sa protection da ko laaj wal manaat tamit dinañ la protéger qaala wax naa la am na ci riwaaye boo xam ne daleen di wax jekk ñaanal leen ci seen euh, ubbeeku ak seen pare ngir accueillir ko waaye mu ne leen xallu sabilaha bàyyi leen yoonam puus leen yoonam moom géléem gi fa innaha ndax géléem gi dëgg dëgg moom ma'muura des koo digal fa xallu ñu daldi puus sabilaha mu ne fan talaxat mu daldi continuer géléem gi daldi continuer wëy yoonam xatta ida waasanat daara bani alxaaris ibn alxasraji i'taradahu saad ibn rabi' wa xaarijatu ibn zaydin wa abdullahi ibn rawaxa fi rijaalin min bani alxaaris ibn alxasraji mu ne bim jógee foofu kon ci waa bani saacida mu continuer yoonam ba ni muy agsee ci waa bani xaaris di doomi xasraj nee na ci la ko dogaale daldi gaaral ci yoonam Sa'd ibn Rabi' di Seydina Sa'd ibn Rabi' moom gisoon nañu tarjumaam Allahu akbar Allahu akbar Sa'd maa a'zamahu min rajul ni'ma rajul Sa'd ibn Rabi' radiyallahu taala anhu moom mu ne ko génn ànd ak benn mbooloo mu mag ci seen waa banil xaaris ibn al ak xaarijatu ibn zayd bii def nañ ko ci jataay yu moom la benn wax bi ne woon ci moom la seydina abu bakr ibn quxaafa radi ibn quxaafa radiyallahu taala anhu anil jamii daldi woon dal mu ne wa abdullah ibn rawaxa ak abdullah ibn rawaxa moom it gisoon nañ tarjumaam walillahi alhamdu wal minna ci mbooloo bu bokk ci waa banil xaaris ibn al xasraj ñoom ñii bi ñu ñëwee ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ànd ak seen délégation bu rëy boobu daldi koy gaaral ci yoonam ñu ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li wax ko ñi ci kaw ñi mu njëkkoon a jaar wax halumma ilayna ila al-adadi wal uddati wal uddati wal manaa ñu ne ko ñëwal ci ñun ci mbooloo ak wàccaay xeex ak protection waaye aleyhi salaatu wasalaam nee leen xallu sabilaha fa innaha ma'muura ne man ngeena dandu bàyyi géléem gi mu continuer yoonam ndax moom kat ci ndigal lene waaw akbar mu ne fantalaqat xatta ida marrat bi daari bani adiy ibn najjar nee na mu daal di continuer ba ni nga xam ne ci lay accès ci waa kër adiy ci claw waa bani adiy ibn najjar radiyallahu taala anhuma an anil jamii ah bi ñu agsee foofu nag am ñu génn comme ñi leen jiitu woon ah ñii nag wahum imaam ibn Isxaaq ne wahum axwaalu hu mu ne te ñoom dunya ummu Abdul Muttalib mu ne ndax ñii kat ñooy ay kiiwam lañ ay nijaayam lañ ndax ñoom ñooy lan nijaayu maamam di Abdul Muttalib ndax yaayi Abdul Muttalib ci ñoom ñii di waa Bani Adi ibn Najjar la bokkoon ah, ndax yaayu Abdul Muttalib mu ngi tuddoon mu ne ummu Abdul Muttalib Salma bint Amrin ihda nisaa'ihim wala waa ihda nisaa'ihim mu ne yaayu Abdul Muttalib ci ñoom ñii la bokkoon di waa bani Adiy ibn Najjaar tuddoon Salma di doomi am bokkoon kenn ci seen jigéeni waa bani Adiy mu ne bim agsee foofu nag intaradahu Saliit ibn Qaysin wa abu Saliitin Usayrat ibn Abi Xaarija mu ne ci la ko gaarale Saliit ibn Qays radiyallahu anhu wa abu salib ak ku ñuy wax abu salib turum nekkoon usayratu ibn abi xaarija radiyallahu ta'ala anil jami' fi rijalin min bani adiy ibn najjar parmi tant d'autres ci ay góor parmi ay góor ay kilifa ci waa bani adiy ibn najjar ah, ñoom ñii nag xool naa seen tarjama waaye ñoom gisuma seen tarjama muy Salit ibn ak Abu Salit Usayrat ibn Abi Xaarija moo tax mënuñu cee wax lu dul nit ñoom bokkoon nañ ci ñi nga xamante ne ni ci waa Bani Adi ibn Najjar ñoo dogaale woon alayhi salaatu wassalaam daal di koy gaaral ci yoonam doon ko propose ne ko woon mu daal di des ci ñoom ilal adadi wal uddati wal manaa bi ñu waxee lool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen ñoom nag yemuñ foofu biñ ko waxee xam nga ñi ci kaw yit ñoom dañu wax rekk ñëwal ilal adadi ci mbooloo wal uddati ak waaccaay wal mana ak protection ñoom nag dañ cee teg leneen mu ne fa qaalu ñu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama halumma ila axwaalika ila adadi wal uddati wal manaa ñoom dañ ne ko yow ndaw yàlla li ñëwal ci say ci say bàjjen say say nijaay axwaalika say nijaay ndax ñooy nijaayu maamam di Abdul Muttalib waaye ñëwal ci say nijaay nijaayu sa maam sa nijaay la mooy ñooñu mooy ne loolu day nekk day représenter nijaay comme si comme yaay rek comme baay ci wàllu miraas baay du ki la jur rek exactement mais day yéeg doom it day wàcc ba ci say sët kon ñu ne ko kon ñëwal ilaa axawaalika ci say nijaay ilal adadi ci mbooloo wal uddati ak wàccaay wal mana ak protection ak ak kaaraangeeku aar qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen xallu sabilaha fa innaha ma'muura ne leen puus leen ci yoonam fa innaha géléem gi ma'muura dañu ko digal fa xallu sabilaha ñu daldi puus yoonam xam nga waxoon nañ la ne imaamul Buxaari raximahullah xadiis bi nga xamante ne moom la jëlawoon ci seydinaa albara ibn aazibin radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma dane moom alayhi salaatu wassalaam mooy xadiis seydna boobu seydna albara ibn aazib tudd nañ ko fi lu bari bi mu jëndee ci baayam aazib ak teg buy xadiis boobu mu mu ne Seydina Abu Bakar nee na bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëwee nit ñi dañ ko doon xëccoo mu ne euh, moom alayhi salaatu wasalaam tey mu ne inni ndax dane moom Seydina Abu Bakar mooy bi albara jële ci moom mu ne ba ñu agsee fa tanaaza'ahu al-qawmu ayyuhum yanzilu alayhi moo tax xam nga ne dañuy def taxriiju xadiis bi amoon na problème wax nañ la lépp riwaaya yi jaar yépp dafa am inqitan benn bi mursal la te moo yem ci abu abdullah ibn abi non abdullah ibn uh, abu salama ibn abdirahman naam ibn awf radiyallahu taala an il jami mooy ni yépp dafa amoon problème waaye dafa am shaahid bu nekk loo xam ne moo koy appuyer nekk ci riwaaya imaam uh, uh, saxi imaamul buxaari yi muy xadiis bi nga xam ne moom la jële ci albara ibn aazibin mu jële ko ci seydna abu bakrin radiallahu taala anhum wa ardaahum mu ne bi ñu agsee fatanaza'u al qawm seydna abu bakar ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsee nit ñi dañ ko doon xëccoo ayyuhum yanzilu alay ku nekk bëgg anak ci kan lay dal kenn d'accord ci ku ne bëgg moom ah non non non kilifa gi nag sama kër sama kër nag moo gën a approprié nag ngir nag dalal sang bu toll ni alayhi salaatu wassalaam ndax suuf masula gis ko mel nii waaye da gis ne même kii bi mooy am ndax yàlla moo def loolu ci xolu jaam yi mooy boroom xam-xam yàlla day def ak cofeel boo xam ne ci xolu nit ñi ñu bëgg boroom xam-xam bi même bu ñu ko mësula gis même bu dee ne mësuñu koo dégg dañ koy bëgg rawatina bu dee dañ koy gis dañ koy dañ koy yàgg di dégg imagineel dëkkul foofu mu ñëw fenn day bëgg mu mu mu des këram ngan gi yëpp mu paase ko këram loolu ñoom ñu ngi ko jële ci sang bi ne alayhi salaatu wassalaam muy barke buy rootaak muy roogalaat boobu ba léegi moom Seydina Abu Bakar kon mu ne bi ñu agsee fatanazaahu qawm nit ñi di ko xëccoo ayyuhum yanzilu alayhi ana ci kan lay wàcc fa qaala nee na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne inni man anzilu ala axwaali abdil muttalibi akrimuhum bi daalik wala ukrimuhum ukrimuhum bi daalik mu ne man tey de damay wàcc ci euh, nijaayi abdil bu ko defee lee ma teralal leen loolu gis nga mbokk allahu akbar muy doxaale mbokk foofu muy ndax maamam kat mi jur baayam di abdullah di abdul Euh, waa bani Adiy ibn Najjaar ñi ñooy ay nijaayam ndax fi la yaay ji jóge woon muy Salma bi ñu la wax sànk mu ne dama fay wàcc ngir terale leen ko ñoom waa bani Adiy radiyallahu taala anhum wa ardaahum kon ci la continuer Euh, bés bii nag muy ñëw ci yoon bii nii nii muy romb nii moom lañu Seydina Anas ndax lii rek ka fa doon xew moo rek xewoon Seydina Anas bi ñu nettali ne déedéet am na yeneen xew-xew yoo xam ne xew na bés boobu te tuddoon nañ ko ba ñu doon wax ci tala al badru alayna euh, imaam al Bayhaqi rahimahullah euh, dafa solo mu ne jële ci na naka noonu boo demee ci imaam alxaakim boog imaam alxaakim moom moo ko soloo euh, mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bés bi nga xamante ne nii ci la agsi biir madinatul munawwara waxuma la xubaa jóge na xubaa bay dugg mooy fii ñu tollu euh, ci la jigéen ñi di yuuxu wasaaxa nisaa wal xidda wal wal xuddaamu wal jaa muhammad jaa rasulullah allahu akbar jaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne jigéen ñi liggéeykat yi gone yi ñu ngi yuuxu ci mbedd yi naan jaa muhammad naan muhammad agsi na ndaw yàlla li agsi na allahu akbar màggal buur yàlla buur yàllaa ka màgg jaa a muhammad muhammad sallallahu alayhi wa sallam agsi na ah, imaam anas radiallahu taala anhu lool mooy riwaaya alxaakim alxaakim rahimahullah bi mu ko soloo dane hada xadiisun saxiix ala sharti sheykhayni walam yax walam yuxrijaa dane lii de xadiis la boo xam ne bu wér la boo xam ne mu ngi ci sharti saxiixu imaamul buxaari imaam muslim waaye solo wu ñu ko imaam az-Zahabi ne xadis bi mu ngi ci saxiixayn moo tax xadis bi ñu lay wax nii bu imaam Anas bi mu ngi ci saxiixayn imaam Anas radiyallahu taala anhu mu ne bés bi nga xamante ne nii jaa nabiyu euh, bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam agsi mu ne fa rakiba nabiyullah wa abu bakr wa xafuuduunahuma bis silaah mu ne bi nga xamante ni ginnaaw bi mu nee ci la yonent mi alayhi salaatu wassalaam yónnee ci lamsaar yi ñëw comme niñ ko tudde woon bii passé am na ci benn riwaay riwaaye Seydina Anas dane daa am ku yónni bi ñu nekkee Quba waa Madina ñëw agsi ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge foofu nag ci àjjuma jooju di dem ñu ne leen irkaba yéeg leen yi nii comme niñ ko waxoon ci jotaay biy weesu nga nekk ci sécurité moto ay ni ñoo xam ne ñu ñuy topp la mu ne Seydina Anas ci saxiix bi xadiis bi nekk ci saxiixay mu ne farakiba nabiyullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam war wa Abu Bakrin ak Seydina Abu Bakrin wa xafuuduunahuma bisilaax ñu jël seen arme yi seen jaas yi ak seen xeej yi nag daal di leen wër ñuy dox utali biir madina fa qiila fil madina Seydina Anas nee na ñu wax biir madina bés boobu allahu akbar bés bi fa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dugg see mu ne ñu ngay wax nga dégg biir Madina nit ñi di wax naan nee na ñu ngi naan waya euh, ñu nga naan jaa nabiyullah jaa nabiyullah mu ne waa Madina ñu nga doon biir Madina ñu ngi fa doon dégg ñuy wax nit ñi di wax naan jaa dikk na nabiyullah ndaw yi yonent bi yàlla bi agsi na jaa nabiyullah yonent bi yàlla bi agsi na alayhi salaatu wassalaam mu ne fa ashrafu yanzuruna wa yaquluun ñépp di yërndu am na ci benn riwaay nee na ñii yéeg ci kaw terrasse yi ñii di yërndu ci ci ci ci buntu yeeg buntu kër yi ñii taxaw ci buntu yi ñépp di xool yanzuruna ñuy xool wa yaquluuna ci riwaay imaam al Buxaari yi de Muslim fa ashrafu ñu ngi yërndu di di di suq di yëkkamteku di xool na wa yaquluuna ñuy xool naan jaa nabiyullah dikk na ndaw yàlla li dikk na fa aqbala nee na mu daldi kon loolu mooy li nga xamante ne nii fa aqbala yasiiru mu ñëw nag alayhi salaatu wassalaam di dox moom loolu mooy li nga xamante ne nii di continuer loolu lañ fa doon wax am na ci riwaay boo xam ne riwaay <coughs> imaam uh, al al Bayhaqi rahimahullah uh, moom mu ne Seydina Anas ne inni la asan riwaay la boo xam ne wér la mu ne inni la asan mal ghilman mu ne man daal nekkuma di dox na ko doon imaam al buxaari yi tamit daal na koy solo waaye ci at-taarixu saxiir mu ndax imaam al buxaari yi solo na ko bi mu naan moom dane xaddatanaa muusa ibn ismaayil qaala xaddatanaa suleymaan ibn al mughira an thaabitin an anasin annahu qaal inni la as'a ma'al ghilmaani id qaala id qaalu jaa'a Muhammad fala fa nantaliqu fala nara shay'an hatta aqbala wa saahibuhu ila axiril xadiis kon imaam al Bayhaqi soloona na ko noon imaam al Buxaari paa ci saxiix bi waaye ci taarixu saxiir imaam al Buxaari ne xaddasanaa nettali nañu Muusaa ibn Ismaa'iil eh, imaam al Buxaari du Sahih bi rek la bind voilà ak taarixul kabir ak ak taarixul saxiir yàgg nañ ko fi tudd ci biir siira bi euh, mu ne xaddatanaa euh, moom imaamul Buxaari nettali nañu Muusa ibn Ismaayil di Muusa ibn Ismaayil di sëriñam qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Sulaymaan ibn al-Mughira di Sulaymaan di doomi al-Mughira an Saabitin mu jële ci Thabit ibn Aslam alhamdulillah al-Bunani radiyallahu rahmatullah alayhi an anasin mu jële ci sangam di sëriñam di Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne moom Seydina Anas inni man la as'a ma'al ghilmaani man daal dama doon dox ànd ak gone yi mooy aajam ndax Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu bi yonent bi alayhi salaatu wa salaam di dikk biir Madina moom mu ngi amoon dix ans mu ne inni man anas la asaa dama doon dox ma al xilmaani ànd ak gone yi il xaalu ma dégg jekk rek dégg ñuy wax naan nan lañ doon wax il xaalu jaa a muhammad ma dégg jekk rek dégg xale yi mbooloo bari ñu naan jaa a muhammad muhammad alayhi salaatu wassalaam di seydina rasulullah agsi na mu ne fa nantaliqu ñu daldi dem falaa nara shay'an gisuñu dara ndax nit ñi dañoo bari imaginer mbooloo bi jóge bi wootee nekk xubaa war a ñëw yónnee ni ne na ñëw gaay bi ñëw seeni arme seeni xeej ak seeni jaasi wër ko ñuy dem mbooloo mi ak fi mu jaar yépp ak ñiñ la tuddal ñépp fu mu jaar ñu naan ko halumma ila al adadi wal uddati wal manaa mu naan leen xallu sabilaha fa innaha ma'mura imagineel nit ñi ak euphorie be dégg nga gaa yi nekk ci kaw toileeg ñiy yër ci li nga xamante ne nii mooy bën bën yéeg yooyu yépp nit ñi di yukkamteku di yéeg fu ne di xool nee na ma dégg man daal di may dox ma dégg rek ñu naan jaa nee na jaa anabiyul jaa a muhammad jaa dikk na muhammad di seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam nee na ñu dem gisuñu dara ndax ay gone la woon nee na ba ni mu dégmale a ah, moom ak li nga xamante ne nii mooy eh, ak ay àndandoo mag seydna abu bakrin radiallahu taala anhuma anhu wa arda mu ne eh, seydna anas mu ne fa aqbala rasulullah kon yonent bi aleyhi salatu wasalaam ci xadis bi ñu la wax bu imaam al buxaari bi ak ci taarix bi ci ab taarixu saxiir na ko noon imaam al bayhaqi nee na rahmatullah alayhima fa aqbala rasulullah yonent bi alayhi salatu wasalaam daal di agsi e, wa saaxibuhu ak àndandoom bi bayna azhurihim nekk ci seen biir ñoom ñooñu di waa ahlul madina fa xaraja ahlul madina mooy def benn mbooloo mu bari ñëw waa madina nag génn nag ci seen kër yi xatta anna alawaatiqa la fawqa albuyut yataraa ayna yataraa aynahu yaqulna ayyuhum ay ayyuhum hu famaa ra'aynaa mandaran shabihan bihi yawma id allahu akbar mu ne moom Seydina Anas nee na bés boobu yu ñu déggee lool dem gisuñu dara nee na fa aqbala yonent bi aleyhi salaatu ak àndandoom bi daal di agsi fa xaraja ahlul madinati waa madina waa dëkk bi nag mbëb mbëbb nag daal génn xatta mu ne kanta dafa dem ba dañuy nekk sax ci kaw tuwaay la fawqal buyuuti ci kaw tuwaat kër yi ci kaw terrasse kaw kër yi yataraa ay na ñépp di xool di xoolante ñoom jigéen ñooñu di xool mooy jigéen ñooy nekk ci kaw naan euh, ay ayyuhum huwa mais mbooloo mu bari mi yëpp ana moo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ayyuhum huwa ana waay moo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Anas ne famaa ra'aynaa gisuñu manzaran shabihan bihi yow ma suñu gis lu mel noonu lu mel ni dikkug yonent bi alayhi salaatu wasalaam bis keroog keroog lañ mujj gis lu mel noonu allahu akbar biir madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam moo tax imaam al al Baraa ibn Aazib comme ci riwaaye imaamul Buxaari bi ñu fi mësoon a gis mu ne woon moom di nettali bés bii imaam al Baraa ibn Aazib radiyallahu taala anhu wa an abiihi Aazib mu ne maa ra'aytu ahlal madiinati farihuu bi shay'in faraxahum bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom al imaam al bara radiyallahu anhu waa Madina ñu kontaan lu toll ni masuñoo kontaan ci benn mbir bés mel ni kontaante gi ñu kontaanoon bés bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi ñëwe biir Madina muy bés bii ñu nekk allahu akbar na ko noonu imaam ibn Maaja rahimahullah daal dinay solo jële ci Seydina Anas radiyallahu taala anhu ba léegi waay waay waay waay waay waay yal nañu yàlla fayal ñii quoi radiyallahu taala anhu mu ne annahu qaal lamma kaana al yawm alladhi daxala fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al madina adaa minha kullu shay allahu akbar imaam Anas radiyallahu taala anhu mu ne bés ba nga xamante ne bés bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam duggi biir Madina mu ne bés boobu allahu akbar adaa minha kullu shay lépp lépp lépp leer Madina dafa leer lan allahu akbar sum déglul beneen ah, dañoo soloo jële ci ibn abi xaysama moom saxaaba la woon radiyallahu taala anhu mu ne shahidtu yawma daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama almadina falam ara yawman ahsana minhu wala adwa moom ibn abi xaysama radiyallahu anhu mu ne man de fekke naa allahu akbar yawma bés bi nga xam ne daxala rasulullah ci la ndaw yàlla li daal di dugge almadina ci la dugge nag madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne waaye falam ara yow man masumaa gis bés man ibn abi xaysama mukk masumaa gis bés boo xam ne ahsana bu gën neex waay bu dàq bu gën neex bu dàq foop minhu bu dàq bés boobu masuma ko wala adwa at masumaa gis bés bu gën a leer que bés bi nga xamante ne nii ci la alayhi salaatu wasalaam daal di dugge fi nga xamante ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam allahu akbar kon moo tax seydna anas allahu akbar yàlla nañu leen yàlla fayal mu ne bés bu yii ndax xadiis boobu li ko continuer dane mooy bu seydna imaam ibn maaja bi dane masumaa gis bés bu gina leer bés bi nga xam ne ci la aleyhi salaatu wassalaam duggee Medina waaye masumaa gis bés bu lëndëm mu ne keroog ba mu fa duggee dafa leer nañ waaye ba mu génnee àddina Medina dafa commencé lëndëm dafa lëndëm waaw akbar waaw moo tax waaw akbar cëp ah waaw ñii nag ñoo fekke quoi ndax wax naa la sànq que ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa supportoon Seydina Abu Bakr comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Ibn Sa'd daal di solowee ci at-Tabaqaat ci riwaaye boo xam ne ci chartu imaam Muslim la mooy ne góor yi nekk foofu ndax dane axbarana ci biir càllale bi Affaan ibn Muslim mu jële ci Hammaad ibn Salama mu jële ci Saabit mu jële ci Seydina Anas mu ne anna Abaa Bakrin Siddiq kaana radiifa nabi sallallahu alayhi wa mu ne Seydina Abu Bakar dafa ne woon koo xam ne dañ ko supporté woon lool nag waxoon nañ ko fi ne daa am ñaar yu muy euh, euh, supposé soit mooy da ko supporté ci même giléem gi wala mu nekkoon ci ginnaawam mu ne ah, Seydina Anas mu ne fa shahidtuhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yawma daxala bés bi nga xam ne ci la dugg madina fama ra'aytu yawman qat kaan ahsanu min wala adwa min yawmi daxala al madina masumaa gis bés bu gën leer bés bu gën rafet bés bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi dugg madina waaye nag fekke naa ko da fekke naa tamit bés yawma mars fama ra'aytu yawman kaana aqbaha wala adlama min yawmi mata alayhi salatu wassalaam mu ne waaye fekke naa ko bés bu mu génnee àddina fekke naa ko de ay bés boobu amul bés bu gën a bon wala bés boo xamante ne te gën a lëndëm bés bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi wassalaam daldi Euh, dugge euh, génne àddina génn madina génn àddina allahu akbar loolu mooy li nga xamante ne nii loolu nag mooy li gën a dëgër yii nii ñu fi wax xam nga waxoon nañ la ko ba ñu doon wax ci talaal badru lii mooy accueil bi nga xam ne moom lañ accueillir yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jaa muhammad jaa rasulullah allahu akbar jaa muhammad jaa rasulullah allahu akbar ak tamit ni nga xam ne loolu lañ doon wax jaa nabiyullah jaa muhammad ainsi de suite loolu lii mooy li nga xam ne mooy li dëgër te mu ngi ci sax yi comme ni ñu ko waxe nii mu leer nàññ këne lii moo gën dëgër fopp tala al badru alayna te loolu waxoon nañ li nga xam ne moo ci jëmoon walillaahi alhamdu wal minna am na tamit Euh, bés boobu bokk na ba léegi ci ni ñu kontaane woon li imaam abu daawud as-sijistaani daal di soloo ci sunanam na ko noonu imaam euh, euh, ahmad rahimahullah soloo na ko ci musnadam mu ne mu jaar ci seydna anas jóge ci saabit mu jaar seydna anas mu ne lamma qadima rasulullah sallallahu alayhi wa al madina la'ibati alxabashatu li quduumihi almadina faraxan bi daalik mu ne euh, loolu imaam daal dinay euh, solo loolu ci taarix mu ne ci taarix bi mu ne euh, moom imaam al buxaari mooy taarixu saxiir bi ñu la waxoon sànq ak imaam abu daawud solo nag imaam ahmad seydna anas ne bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégmalee madina la'ibatil habashatu mooy ñi nga xam ne ay xabasa lañ mooy ñoo xam ne Éthiopie lañ jóge woon nekk fa wala dañ doon fo li qudumihil madina mooy ñoom nag liñ doon fa mooy bi xiraabihim mooy dañ doon yor genre ay jaasi di def genre spectacle noon mel ni kuy mel ni kuy xeex di def noonu di def mais dañ doon def noon rek mais du xeex vrai mooy di jël di dóoral kii kii di fente di def noonu comme si benn seen mu ne noonu lañ doon def la'ibat ñuy fo alxabashatu lan moo taxoon ni ko doon def li qudumi ndax dikkub ni dégmalu yonent bi alayhi salaatu wasalaam almadina faraxan ndax kontaan bi daalika ci ak dégmalam moom alayhi salaatu wasalaam kon noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam duggee léegi kon gis nañ ne loolu moo doon ambiance bi imaam ibn isxaaq raximahullahu taala wa ardaahu mu ne ñu ba léegi mu ne kon mu ngi ñu ñu ngi yemoon ak moom fan fi nga xamante ni ci la yem ci waa bani adi ibn najjar radiyallahu taala wa ardaahum mu ne leen bi ñu àggee foofu ñoom waa bani adi ibn najjar ñu ne ko ñun halumma ilaa axwaalika ñëwal ci say nijaay ilal adadi wal wal iddati wal uddati mu ne leen bàyyi leen yoonam fa innaha ma'muura fa xallu sabilaha ñu daldi puus yoonam imaam ibn isxaaq mu ne mu kon mun fantalaqat gëléem gi daldi continuer xatta ida atat daara bani maalik ibn najjaar ba ni nga xam ne ci lay agsee ci waa kër waa bani malik ibn najjar radiyallahu taala anhum di clan boobu bokk ci waa lamsaar mu ne barakat ala baabi masjidihi sallallahu alayhi wa sallam ci la gëléem gi nag daldi yése daldi wàcc yés fi nga xamante ne ni mooy buntu tey jàkkaay alayhi salaatu wassalaam di nekk madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam loolu la imaam ibn Isxaaq wax wax naa la riwaayé boobu imaam Anas nag radiyallahu taala mu ne ah, fa aqbala ñoom mooy bi nekk ci saxiixayni bim ñu ne fiñ bàyyi woon yonent bi alayhi salaatu muy même parcours bi nit ñee ngi yuuxoo jaa a Muhammad kontaan mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam di continuer ba ni mu agsee yasiiru muy dox nee mu daal di continuer euh, hatta nazala ba ni nga xam ne ci la wàcce euh, fan euh, jaaniba daari abi ayub côté këru abu ayub al ansaari radiyallahu taala anhu loolu moo ñëw ci saxiixayn di feddali riwaaye imaam ibn Isxaaq bii ñu nekk kon imaam ibn Isxaaq kon mu ne bi mu agsee ci waa daari bani Maalik ibn Najjaar ci la yése ci buntu jàkkaan ji alayhi salaatu wassalaam mu ne wa huwa yawma idin te keroog jamono joo jële foofu noonu nga xam ne fi la wàccoon muy côté kër euh, Abu Ayyub al Ansari mooy en face këram radiyallahu taala anhu mu ne foofu wa huwa te keroog yawma idin keroog mirbadan li ci yatimayn min bani najjar euh, mu ne te foofu dafa nekkoon place bërëb boo xam ne dañu fa doon weer ay tàndarma mooy mirbad foo xamante ne nii dañ fay doon weer ay tàndarma muy tàndarmaay e, ñële ay gone yoo xamante ne nii ñoo moomoon boobu noonu muy ñaari mais ay orphelin lañ woon min bani najjaar te bokk ci waa banu najjaar radiyallahu taala anhum wa ardaahum ah, bi mu agsee foofu mu ne gone yooyu summa min bani Maalik ibn Najjaar ah, mu ne wa fi xijri Muaaz ibn Afra mu ne ñoom ñu ngi newoon ci protection wu ci tutalu Muaaz ibn Afra miñ fi gisoon ak Sahl ñoom nag ñu ngi tuddoon Sahl ak Suhayl ibn Amr mu ne ñoom foofu la wàccoon loolu la imaam ibn Isaaq rahimahullahu taala anhu daal wax kon imaam Anas radiyallahu taala anhu nee nañu ñëw na ba ni xam ne falay ñëwe watu këru Abu Ayyub al Ansaari radiyallahu taala anhu mu daldi di fay yës comme ni ñëwee ci as-Sahihayn mu ne kon mu daal di ba ni mu agsee yasiiru hatta nazala jaaniba daari Abi Ayyub ba ni mu wàccee watu kër abu ayub al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bi moom nag mu ngi tuddoon abu ayub di xaalid la tuddoon ibn zeyd ibn kulaybin ibn thalaba ibn abd ibn awfin ibn ghanm ibn malik ibn najjar abu ayyub al ansaari najjaari moom mu ngi tuddoon xaalid ibn zayd moo doon turam zayd boobu di doomi ku ñuy wax kulayb kulayb di doomi sa'laba sa'laba di doomi awf awf di doomi ghanm di doomi malik Maalik di doomi an-Najjaar moom nag mu gënoon a siiwe ci Abu Ayyub al-Ansaari an-Najjaar yi bokkoon ci kojug waa Bani Najjaar yaayam nag mu ngi tuddoon Hind bint Sa'id ibn Amr ibn min Bani al-Haaris ibn al-Xasraj yaayam Hind doomi di doomi Sa'id la tuddoon Sa'id di doomi Amr mu bokkoon ci Bani al-Haaris ibn al-Xasraj moom di imaam abu ayub al ansaari loolu la gën a siiwe muy abu ayub al ansaari radiyallahu taala anhu wa ardaa moom nag comme ni imaam anas waxe nii buntu këram fala en face de këram fala li nga xamante ne ni mooy géléemug yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daldi euh, won yës bi nga xamante ne ci la ñëwee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam eh, moom di seydna abu ayyub nag radiyallahu taala anhu bés boobu noonu comme dafa ñëw fekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu duggee gis nañ nit ñi ni ñu baree ku nekk naan eh, ci man lay wàcc naan euh, fu mu romb ñu naan ko yaa rasulallah am na ci yenn riwaaya dañ naan ko yaa rasulallah hahuna waay waay yonent bi alayhi salaatu wasalaam wàccal fii ci ñun mu naan leen da'uha bàyyi leen gëléem gi fa innaha ma'muura moom kat dañu koo digal bàyyi leen gëléem gi mooy dañu koo digal ci digal la nekk bàyyi leen ko fu mu wàcc rek noonu la bu kenn dox diggante ak li nga xamante ne nii mooy gëléem bi mu àggee foofu comme li nga xamante ne nii euh, loolu la ibn Aiz daldi solo jële ko ci al-Walid ibn Muslim ak Sa'id ibn Mansour ñoom ñaar ñoom ñu jële ko ci Ataf ibn Khalid mu ne yonent gëléem gi moom agsee dafa daldi di yës fi nga xamante ni dafa njëkk a yës wàcc fenn nit ñi daal di ñëw fa qaalu ñu naan almanzilu ya rasulallah fa qaala da'uha bi mu yësee ñu naan ñu ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii de kon mooy sa dalluwaay fii comme que neewoon nga ñu bàyyi ko ba fii la wàcc waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bàyyi leen ko mu ne fan ba'athat hatta istanaaxat 'inda mawdi'il minbari min al masjid mu daldi di jóg dem ba ni nga xam ne ci la àgge ci bërëbu minbar bi mu daldi fay e, yisaat summa ginnaaw gi nag mu daldi moom gëléem gi xool e, ñëwaat yës fi nga xam ne fa la yësoon mu ne fa ataahu abu ayyub abu ayyub nag radiyallahu taala anhu wa arda ci noonu ci la ñëwee daldi jël fekk gëléem gi yées foofu mu daldi jël bagage yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi koy yóbbu këram ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na ci yenn riwaaya imaam uh, abu ayub al ansaari radiyallahu anhu dana yonent bi alayhi salaatu wassalaam inna manzili ci riwaay yiñ la wax sànq bu ibn aiz bi uh, ak sa'id ibn mansuur rahmatullah alayhima ñu ne moom dafa ñëw ne inna manzili aqrabul manazili fa'dhan li an anqula rahlak qaala na'am ci riwaay bi ne dañu dafa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam sama kër moo gën a jege ci kër yi fi nekk yépp kon jox ma ndigal ma daal di to yóbbu li nga xam ne mooy sa bagage yi baal ma yóbbu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko waaw euh, kanta euh, imaam ibn Saad moom dane rahimahullah kene moom ab imaam ibn Ayyub dafa euh, Abu Ayyub radiyallahu dafa ñëw jël li nga xamante ne nii mooy bagage yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bagage yi ngay yor booy tukki mu daal di koy jël yóbbu këram nit ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk foofu nit ñi bari fa ku nekk naan sama kër ngay ñëwal sama kër ndax même bu dee gëléem gi fii la wàcc mooy fii manoo mooy ne pare manuñu ko defar tay lépp pare kon nag ku nekk naan ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaay dal sama kër Ah, imaam Abu Ayyub al-Ansari yi moom daal di jël bagage yi bi nit ñi wax mu jël bagage yi dal di koy yóbbu yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam jekki ne ana euh, euh, euh, ana samay bagage ñu ne ko ah Abu Ayyub de moo ko yóbbu mu ne leen al-mar'u ma'a rahli nit ki nag fi nga xamante ne fa ay bagage nekk moom lay àndal am na ci beneen riwaaye boo xam ne dañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo laajte ne moo fi gën a jege kër ñu ne ko Abu Ayyub mu ne ko kon demal nga waajal ñu mag Abu Bakr mi mu àndaloon maqiilan foo xam ne mën nañ faa dallu ci tàngoo comme que dafa tàng ñu daal di fay dallu daal di fay mën a def li nga xam ne mooy sieste kon loolu euh, mooy li nga xamante ne nii moom la imaam abu ayub daldi jële al ansaari radiallahu taala anhu wa ardaahu daldi jële li nga xamante ne mooy bagage yi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam yóbbu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi nit ñi pareen wax ji bari foofu ku nekk naan ci man la jëm mu ne leen kat a almaru nit ki nag moom li nga xamante ne nii fa mu nekk fooy fa nga xamante ne nii nag fa lay dal moom nag bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dalee foofu këram di kër abu ayub al ansaari radiyallahu taala anhu wa arda comme ni nga xamante ne nii ci sanad bu saxiix boo xam ne imaam ahmad ibn hanbal moom daldi na koy solo waaye naka noonu euh, imaam at-tabaraani daam dina koy solo moom it Euh, boo demee ci euh, kii nu mu tuddati euh, mu ngi ci charte imaam alxaakim daal dina koy solo moom it ne lii ci charte muslim la nekk imaam az-Zahabi di ci ànd ak moom moom dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam këne Yazid ibn Abi Habib raximahullah dafa nettali jële ci abul xayr abul xayr bii nag allahu akbar mooy marsad ibn abdillah alyazani allahu akbar thiqatun faqih marsad ibn abdillah alyazani mooy abul xayr ah, raximahullah moom ku dëgër la boroom fiq la raximahullah mu ne an abi ruhmin mu jële ci ku ñuy wax abu ruhm moom mu ngi tuddoon ahzab ibn usayd moom dañoo wute ndax saxaabalaam déet radiyal moom mu ne abu ayub moo ko nettali radiyallahu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi baytina al asfal wa kuntu fi ghurfati fa uhriqu ma'an fil ghurfa fa qumtu ana wa ummu ayyub bi qatifatin lana nattabi'u al-ma wa nazaltu fa qultu ya rasul allah laa yanbaghi an nakuna fawqaka intaqil ila al-ghurfa fa amara bi mataa'ihi fa nuqila wa mataa'uhu qalil qultu ya rasul allah ila axiril xadiis moom imaam ah, kon abu ayub radiyallahu taala anhu mu nettali abu ruhmin mu nekk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu dalee foofu këram dafa dal këram di kër seydna abu ayub al ansaari yi moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa neewoon kër gi étage dafa amoon étage mooy dafa am ci suuf ba pare am étage moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di dal fi nga xamante ne nii mooy euh, fi nga xam ne mooy euh, ci suuf Seydina Abu Ayyub daal di yéeg moom nekkoon ci kaw bi nga xamante ni nii ci lañu toog benn bés moom na Abu Ayyub radiyallahu ta'ala anhu nee na mu jékki rekk é biñ nee ci kaw étage bi noonu ñun fa lañ newoon yonent ma lay saar saab ne ci suuf nee na rek benn mooy benn récipient ndox bu def ndox rek daal di tuuru xam nga yooyu du comme ay mur nii ak yooyu léegi mooy étage bi terrasse bi fi mu dëkkoon ci kaw ci kaw étage bi noonu nee na ndox mi daal di tuuru nee na ñoo ngi tiit tiit góor di ragal ndox mi daal di senn àgg ci yonent bi alayhi salaatu ndax moo nekk ci seen suuf nee na fa xumtuma daal di gaaw ana man wa umm ayub ak soxnaam bi umm ayub mooy gis nga abu ayub umm ayub <laughs> mu ne bi xatiifa ñu jël benn sër benn jaaru mbalaan jël lanaa nettabi'ul ma ñuy topp ndox mi di ko di ko di ko euh, nal di nal ndox mi di ko ci teg ngir mu baña senn ba àgg ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci suuf nee na nag après loolu wa nazaltu ma daal di wàcc fa qultu ma ne nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam daw yow ndaw yàlla li laa yanbaghi an nakuna fawqak amuñu droit wax dëgg yàlla warul ñu lay féete kaw nekk ci kaw yow ngay nekk ci suuf intaqil ilal ghurfa demal yéeg demal nga yéeg ci kaw ci néeg bi ci kaw ñun ñu nekk ci suuf nee na ma daldi ñu mu digale ñu daldi jël ay bagage yóbbu ci kaw ta bagage yi yu tuuti la woon loolu mooy riwaaye lan biñ la wax sànq waaye am na ci riwaaye boo xamante ne nii moom imaam euh, abu ayyub radiyallahu taala anhu moom nee te mu ngi ci imaam muslim rahimahullahu taala dafa ñëw moom dafa laaj yonent bi aleyhi salaatu salaam euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko yéegal ci kaw nee na ma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko déedéet hiya huwa arfaqu bina ne ko fii ñu nekk ci suuf moo gën a woyof ci ñun baal baal rek ma nekk ci suuf nga nekk ci kaw mu ne déet moom moom mu topp di wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko ñaan di ko saraxtu ba nim ko naan nag ba yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi nangu daldi yéeg ci kaw moom mu daldi yéeg wàcc mook soxnaam ñu nekk nag ci suuf bi nga xamante ne fa nekk foofu ci xadis buñ la wax boobu ci abu ruhm bi ñuy jaar ci ñoom abul xayr radiyallahu rahmatullah alayhim na ko noon imaam ibn abi shayba daal dina koy solo ci li nga xamante ne nii mooy ci dam daal dinay solo xadiis bii nii mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag kon noonu la mujjee nekk foofu kon muy nekk ci kaw moom alayhi salaatu wasalaam moom muy nekk ci suuf ah, nee na moom benn bu ko doon indil lekk da ko doon indil li nga xam ne mooy mooy bu añ jotee wala reer ak yooyu da ko doon indil leer ak yooyu di xool nag ñoom duñu lekk allahu akbar dañ doon jël mbir yi yàq lépp yëpp jox yonent mi aleyhi salaatu wasalaam bu desalee lim desal lañuy lekk allahu akbar allahu akbar ah nga wute nañoo ñiiruñ ci bool gaa yi nga xamante ne nii Euh, fayeen yeeg sa euh, yenn ci njuufeen yi bu doon ñoom xam naa dañuy jël euh, la gën a baax ci ñoom rek daal di koy denc li des ñu daal di koy envoyer kay ne waa ji livrer leen ko ko Allahu akbar ñoom moom dañoo fonk seen biir yi léegi nee na benn bés nee na dama ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko kunta tursilu ilayya bit-ta'am fa anzuru fa ada'u asaabi'i haythu ara athara asaabi'ik hatta kana hadha at-ta'am qaala ajal inna fihi basalan fa karihtu an aakula min ajli al-malak wa amma antum fakulu mu ne saabu ma waroon a bu lekk ma soon a jot dañ doon jël lépp defar jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónnee ko bu lekkee moom alayhi salaatu wasalaam ba pare après da leen bi yónnee waat kii bi li des yónnee leen bool bi nee na benn bés ma gis ñu jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam na ci yenn riwaay nee na damaa gaaw dama gis ñu jox dañ ko yàkkal benn plat indil ko ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñu yëkkati bool bi jot ñu yëkkati ko ñu mu yónni leen ko ñu yó nee mu gis ne dara jógu ci rek mu tiit kay gaaw gaaw gaaw yéeg mu ne alayhi salaatu ah waaw lii da doy nawaar ne man de dama gis ne saa bu ma la ma a yónni yónnee bool yi boo ñu ko yónnee woon dama doon gis fi nga xam ne fi nga bi ngay lekk ak sa loxo fi say baaraam di jaar bu ko defee man xay dama ko doon gis foofu la doon am na ci benn riwaay nee na bu mu masoon fi fi yonent mi alayhi salaatu salaam mooy boo tibbee noonu ni muy def tere yi muy bàyyi noonu nee na man lool laa doon toppaat tere yooyu di ko lekk allahu akbar ngir barke gi nga xam ne moo ci nekk nee na nag benn bés kon indil ko lekkul nee na ma gaaw yéeg ma ne ko waaye ndaw yàlla li alayhi salaatu salaam yow da dag ñu doon yónnee bu ñu la tegaloon sa plat bi après boo ñu ko yónnee dama doon gis ne laal nga ci lañuy lekk mais da gis ne <laughs> tout tamit da doon des ba ñoom ñu man cee lekk <laughs> ay way jële ñun sëriñu bu ñama xam lépp la ñu naan teel di laaj deuxième wallahul mustaan pare di kaas naan ci affaire yi neexut <laughs> fa mu ne kon man dama doon gis sa jeexi talu taraasu baaraam yi ci lekk gi ma la doon taajal mais tey gisuma ci dara yonent bi aleyhi salaatu ne ko ajal wax nga dëgg li tax lekk ma inna fihi basala ndax lekk gi ma indil tey dafa am soble dafa am soble fa karihtu an akula min ajlil malak ma bañ koo lekk ngir malaaka bi muy jibril mi nga xam ne day déeyanteeg man ndax loolu da koy lor wa amma antum kantaa yéen nag fakulu man ngeen a lekk kon gis nga yonent bi aleyhi salaatu wassalaam doonu loon lekk soble moo tax mu doon wax ca xadiis ba naan képp koo xamante ne dafa lekk ci ñaari garab alxadiisay nii ci meññeefu ñaari garab yi bi al assuumu li nga xam ne mooy li nga xamante ne walla euh, mooy euh, laaj ak soble mu ne yooyu noonu bu falaa yaqrabanna masjid musallaanaa wala masjidanaa bu mu jege mukk suñu jullikaay ndax fa inna al malaaikata ta'addaa mimmaa minhu banu aadam ndax malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne moom la doomu aadama yi di loro li leen di lor ci xet gu naqari day lor malaaka yi yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam déeyaale gu bari gu doon déeyaale Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam wax yu biy ñëw saa ne moo taxoon doonu koon lekk waaye du lu xaram moo tax mu ne leen wa amma antum kantaa yéen fokkulu yéen man ngeen a lekk ñu gis ne loolu lu mu jag loola ndax moo tax am na ci beneen riwaaya buy wax ci lu mel nii sujet bi mu ne ndax man damay diiyaate koo xam ne yéen du ngeen diiyaaleeg moom muy jibril alayhi salaatu wassalaam kon lool la am na sax ci benn riwaaya seyna abu ayyub radiyallahu anhu da ne ko kon man nag ñam woodul lekk man duma ko lekk moom fa jaare bàyyi lekk soble ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam lekk ko allahu akbar léegi bala ñoo génn fii xadis bi ñu gisoon sànk que képp koo xam ne dafa lekk soble ak wala laaj bu mu jege suñu jàkk yi loolu ndax malaaka yi dañuy loru ci li nga xam ne moom la doomu aadama yi di loroo loolu noonu mooy lan mooy boo xam ne dafa dese ñor ba nga xam ne xet gi day bàyyi xet xam nga soble boo ko lekkee ni day bàyyi xet léeg-léeg sa ak suñu mooy bees yi loo borosu borosu léeg-léeg mu bàyyi xet gi boo borosuwul bu baax xet gi des euh, yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag moo tax comme que da doon déeyaale loolu la doon wax mais moo tax naa Omar nu léegi nag nga ne nu ñuy def Seydina naa ibn al-Khattab ne daal ñoral leen ko ci togg togg leen ko bu ñoree affaire bi day dee bu ñoree moo tax lekkkatu yaasa yi ñoom surtout bu mbir mu ñoree bu baax euh, ñoom xam nañ ci dara mooy bu wute nag soble ju ñu dagg noonu rek daal di koy def noonu boole ko ci lekk nga ko yéeyaale noonu léegi mu ne kon bu leen képp ku lekk ci yooyu kon noonu nga koy def yu Seydina Omar ibn al-Khattab wax boo ko toggee affaire bi day deñ bu ko defee boobu man nga ko lekk du la tere après nga ñëw ci jàkka ji mais bu dee nële euh, moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme ñi nga xam ne ñooy xanbali yi comme ni ñu ko waxoon ci fan yéle que ne ñoom dañoo gis ni euh, bi ñuy def tarjuma ki ñu euh, ñoom dañu gis ne julli mbooloo farata la nee nañ bokk na ci yi nga xamante ne nii mooy ngànt yi tax nit ki du ñëw mbooloo mooy mu lekk ci ñaari garab yooyu comme yonent mi alayhi salaatu wassalaam wax waaye nag xam nga loolu gisoon nañ ne insha allah li waa jumhur wax la mooy du farata waaye euh, nit tamit du ne ah ku bëggul a dem rek naan tout le temps ngay lekk ay ay soble heure yooyu loolu yaakaar naa ne ku ku diineem am lu toll ni euh, poids lu toll ni euh, benn euh, atome lu toll noonu ci xolam du def loolu waaye loolu du soble rek mais kawas yu camembert yi yi sol di di di ray nit ñi ci jàkke yi mais loolu it ndax lan xoolal yonent ma lay saabu saabu wax ku lekk ci ñaari garab yooyu bu mu jege suñu jàkke yi bu mu jege mukk suñu jàkke yi ndax malaaka yi dañuy loru ci lii doomu aadamay di loru alayhi salaatu wassalaam mais léegi kawas yu kawambeer doomu aadama yi duñ ci loru kon loolu day lor malaaka yi te pourtant da ngay gis surtout bu dee jàkka yu bari fii euh, France da gis ñu def bunt bi def ne kawas yi euh, raja ar rajaa min al ixwaan wala min al ixwa yooyu nazol shawarib wala yu mel ñu ngi euh, demander ñiy julli si di leen ñaan ñu summi seen kawas yi mais teew mais bu dee ne ñi koy wax da gis responsable lu jàkkee da ngay gis ñoom it ñoo xam ne dañ ciy sol kawas bon da gis ne loolu day tax ñeneen ñi ñemee koo mais en tout cas ni ñu teree la ne lii it dañuy duggaale da nga koy mën a ci loolu ndax cause yi même la mooy ne kawas yu ñëw ba kamambeer nga xam ne yow fi nga taxaw te fi nga taxaw après nit mën na faa sujjóot ki nekk sa ginnaaw mënu la sujjóot sujjóot gu baax ndax xet gu bon loolu tamit lu ñuy aaya la ak tamit li nga xamante ne mooy ku tux ku tux boonam ba ne tàcc wala boo tux cigarette da gis ne day am xet goo xamante ne ni neexu la jege kooku it ku mel noonu warul tamit di def lool di dem ci jàtte yi waaye léegi walillahi alhamdu wal mooy ne buur yàlla def na loo xam ne boo ko defee tamit ndax mënoo toog àjjuma jot nga ñëw tux sa cigarette ba pare naan non comme que neenoon nañu euh, ku kii yonent mi alayhi salaatu salaam na ku lekk ci ñaar yi te dégg naa keroog nga ne euh, am benn waay bu ne walla cigarette yi yëpp ci la kon man comme que tux naa nii te il fallait ma tux ndax bu ma tuxul woon wadd daanu ndax dootuma ko woon mën a supporter kon du ma dem àjjuma déedéet. léegi xoolal borom bi subhaanahu wa taala daa am lu mu ñu yombalal mooy ne bu dee am nga ay pâte dentifrice yoo xam ne boo ko defee ndax bu dee soccu rek dindiwu ko mais bu dee pâte dentifrice yoo xam boo ko defee dina tax xet googu noonu day deñ ak yooyu dañ naan la def ko te nga julli voilà te sa kawasee yooyu nag boo ñu nañ ko summi ci bunt bi loolu moom côté soble noonu la li Seydina Omar wax mooy da koy da ngeen koy ñoral mu ne indijuhu di tabax dangeen koy ñoral ci togg euh, kon loolu la imaam abu ayub al ansaari radiallahu taala anhu doon këram noonu la fa doon doxaleeg aleyhi salaatu wassalaam xam naa nag dañuy yem nii euh, ba jotaay bii di ñëw incha allah ñu àggale euh, ba léegi tarjumaam ak